ci jumaadal uulaa ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam kon gisoon nañu ko bam jeex walillaahi alxamdu walminna muy xaw-xaw bu am solo boo xamante ne ni bu dee am na lu man da ñàkk ñu tudd ko ci ci jamono jii mooy ne dañ ciy jàng ne ijtihaad lu possible la même jamono yi aleyhi salaatu wassalaam ijtihaad mooy effort d'interprétation bi nga xam ne moom la boroom xam-xam bi di def ci situation boo xam ne dafa taxaw te gisul sharia wax ci loo xam ne lu leer la lu clair la te loolu ñu ngi ko jële ci bi nga xamante ne aleyhi salaatu wassalaam ci la désigné ñi nga xam ne ñoo war a jiite xare bi seydina Zayd ibn Haritha summa Ja'far ibn Abi Taalib summa Abdullah ibn Rawaaha radiyallahu ta'ala anil jamii' biñ leen faatee ñoom ñépp saxaaba yi radiyallahu anhum ijtahadu dañoo dajale dañoo dajaloo seen biir ngir def ijtihaad ana kan lañuy fal xam nañ ne comme que alayhi salaatu wasalaam ndax cosaan li mooy tabboon na ay nit te manoon na continuer ne leen bu ngeen paree bu ñuy faatoo ngeen seet ñeneen comme ni ñu ko gise woon ci saxiix ci xadiisu imaam al-Waaqidi bi waaye bi sanadin da'if manoon na leen a wax lool mais waxu leen ko bu ñuy faatoo ngeen seet seen biir waaye ñoom ñoo war ñoo xam ne wa amruhum shura baynahum foog mu am ñu daldi dajaloo daldi waxtaan ci biir toolu xare bi a kan lañuy dox drapeau bi ba ni ñuy dëppoo ci kàddu ne ñu ngi koy jox sayyidina abu suleymaana xaalid ibnul walid ibnul mughira radiyallahu taala anhu wa ardaa loolu nag boroom xam-xama koy def muy effort d'interprétation nga nekk situation boo xamante ne gaaral leen benn xew-xew bu leen gaaral boo xamante ne nii gisu ngeen lu ci alquran wax lu clair ndax amul dara lu xew lu dul ne wax na ko sauf ko ndax ma faratna fil kitaabi min shay waaye léeg-léeg dafay sori ñi nga xam ne ñoom ñooy ahlul istimbaat di ahlul ilmi ahlul zikri ñooñ la suñu boroom di wan yu sew yooyu le ñooñu nag ñoo war a daje def ijtihaad ci xew-xew sàngam bi xew te gisuñu alquran wax ji gisuñu sunnaay alayhi salaatu wassalaam daldi ci wax clairement ci sujet boobu te bu ñu koy def ñu jële ko selon di basé wu selon alquran ak sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo tànn tànnuñu n'importe qui ni nga xam ne noonu la aleyhi salaatu wasalaam tànnewul n'importe kii ba muy tànn ña war a jiite ñoom it bi ñëwee ba wara tànn kan mooy jël relais bi tànn nañu n'importe kii qad ixtaaru man sammaahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da hiin bi sayfillah sayfun min suyuufillah Xaalid ibn al-Waliid ibn al-Mughiira anhu waaye dañoo tànn ki nga xam ne moom la alayhi salaatu salaam tudde après jaasi yàlla ji te moom dañ ko xame woon xare waxoon nañ la Uhud grâce à Khalid Quraysh a remporté la victoire grâce à Seydina Khalid ibn al-Walid ak man xarem ak xam xarem technicité bu mu am ci wàllu xare xam-xam bu mu ci am looloo tax Quraysh keroog ñu mujj gañ kooku nag boo ko jëlee ci situation bu toll nii entre romains yi ak seen alliés yi ñu nekk deux cent mille ñii nekk trente mille njiit yi ñu leen waxoon yëpp faat nañ leen nga tabbu ko mel noonu kooku mënoo tabbu keneen kurul moom moo tax asaabu wallah dañ nañu dëgg ja ba ñu ko tànnee moom seydinaa Xaalid ibnul Walid kon mooy ijtihaad noonu la waaw bu yenn yi posé te fokk ñu jiital kenn walla boog ñu muy masala moo xam ne julli ñi dañ koo soxla boroom xam-xam yi laa wax nag yaakaar naa ne tout le temps ko mais duma ci tàyyi ndax on est wolof nous sommes des wolof ndax boo waxee wéyal sa wax ji noonu rek joyal ko noonu ku nekk jàpp ne moom ki mu dégg ci rajo bi wala ki mu dégg fee ci koñam muy muy génnee ayin kooku mën naa mooy ussa kooku boroom xam-xam la alors que non mukk loolu boroom xam-xam de kon ñooñu ñoo war a dajaloo par exemple sujet yu bees yi nga xam ne ñoo xew comme laj na yi nga koy gisee ci pays arabe yi day am laj na yoo xam ne ñoo yor ifta wak yu mel noonu nga xam ne ñoom ñooy ubbee loolu lu am solo la te lool bu kenn affaire bidaa la nan la nekk affaire bidaa te fuqaha saba taabi'in yu mag yooyu nga xam ne seen njiit di Seydina Sa'id ibn al-Musayyib taalibe ñoom Sayyidatu Aisha Seydina Abu Hurayra ñoom Seydina Jaabir sahaaba yooyu nga xam ne dégg na Seydina Omar ibn al-Khattab xutba xutba mu mokkal koom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhum ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax al-fuqaha as-sab'a yi ne woon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bu ñu dëppoowee ci benn kàddu jeex na moom la ñuy wéyal loolu du cosaanu laj na ñooñu da ngaa bëgg wax ne liñ doon def teguñu ko fenn ma ne la yéegaatal ci kaw Seydina Omar ibn al-Khattab faaruqul ummati radiyallahu an bu ko yenn question yi nga xam ne yu lëj yi la masoonat gaaral day dajale kaba eh, eh, eh, kubaraa saxaabati rasulillah ponkali saxaaba yi radiyallahu anhu la doon dajale gaaral leen ne leen lii nii lan ana lan ngeen ci gis lan ku ci am lan ngeen ci gis nag mooy du nan ngeen ci xalaat yéen mooy kan moo ci am sunna kan moo ci dégg yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci dara voilà bu ñu amul ci kaw lool ñu daal di ijtihaad comme na mu defe woon la nga xam ne mooy ca pest ba ba muy dem Sham ca nettali ba mook Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anil jami' waaw nga xam ne pest ba ba mu xewee mu ngi saxiix ci ba mu xewee Seydina Umar ibn al-Khattab di dem Sham ñu dégg na fii nag dafa am peste ah mu dajale saxaaba yi njëkk yi muhaajiruuna yi ñu wax ko benn mbir mu dajale lansaar yi ñu wax ko lu wuteeg li ñële wax mooy duggam dén bu ñu dugg ci dëkk bi la ak nañ dugg ñii ne nañ leen dugg ñii ne bu kenn ah non non non Seydina Omar radiyallahu anhu saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga àndal bés boo leen dugalee ci peste bi fii réew mi am peste ñu décimer leen responsabilité boobu ñun moo tax ñu ne bu leen fa dugal waaw mu woo mu woo Euh, ñu njëkk ñi waa ñaar njëkk ñi sa euh, muhaajiruun ak lansaar yi dañ noonu nañ dugg ñi nga xam ne ñoo tuub après fatxu Makka ñu ne ko non non non saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam nga àndal bu dugg ak ñoom ci biir peste bi quand même Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ah xëy ne leen man nag yéen ñépp ñaari côté yépp dégg naa li ngeen wax waaye li ma décidé mooy dañu duñ fi dugg dañuy dëpp ma seydina abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu anhu daal di koy wax waxam ja mu ne ko ak a neexoon waaye keneen wax ko kulul yow far seydina abdallah abdurrahman ah abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu dafa absenté woon jataay ba muy xadiis seydina abu hurayra non seydina ibni abbaasir radiyallahu ta'ala anhu maa moo ko nettali mu ñëw ne man dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci affaire pes nee na fu mu am réew mu mu am ku fa nekk bu mu fa génn waaye réew mu mu am ku fa newuloon bu fa dugg Seydina Omar ibn al-Khattab sant yàlla ba mu dëppaleeg moom li mu ijtihaad jàpp ne lii laay doxal te dëppook li mu euh, ñuy tuub après Makka saxaaba yi tuub après fatxu Makka wax ak moom li mu gis dëppook li yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale woon loolu du laj na loolu du cosaanul lañ na dajale yonent mi aleyhi salaatu salaam yéegaatal ba ci kaw Allahu akbar ca njomboxtal ba nag moom mi dajale nit ñi keroog Uhud ghazwatu Uhud bi laat bi Uhud di waaj am mu dajale leen di leen laaj seen avis lan ngeen xalaat ci mbir yi dégg nañ waa Quraysh jege nañu est-ce dañuy génn walla dañuy toog loolu du laj na kon kay moo tax loolu xew ci yenn réewu arab yi lool lool dafa am cosaan ci diine ñooñ ñooy dajaloo maay du koo xam ne bu boobaa nag waxoon naa la kenn du ko teg ci kii nañ jël comme li ñuy wax Sénégal kër diine yi ku nekk indi sa représentant boo ko defee moom bu yaboo affaire bi nga arrêté ko parce que du am njariñ non non y na këru diine bu nekk am ko toogal ah mbir mi lenn la sélectionné ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom xam-xam yi ak fu ñu mën a bokk ñoom kepp waaw amul quota amul dara ndax bu kenn ki remplirul quota bi nag imaginez kër diine koo xam ne moom daj ne il faut cinq personne yu bi cinq boroom xam-xam ñoom ña am xam-xam matuñ cinq nag loo bëgg ñu def il faut ñu remplir ko ndax fokk ñoom seen quota mat moo tax yooyu kenn du ko teg ci loolu yëfi par parloo yooyu kenn du ko ci teg buñ ko ci tegee moom wasalaam mooy mbiri du baax kon ijtihaad lu am solo la loolu du dañ di am te loolu dañ koy jànge ci li saxaaba yi radiyallahu anhu def dëppoo ci kàddu ne ah, du ñu bàyyi noonu rek kenn du ñu jiite ndax sunnaa yonent ma lay sax sax mooy ñett bu ñu àndee sax nañ am ku leen jiite te wutaloon nañu njiit ñu faat leen kon nañu ut du ñu toog di xoole dañuy ut ku ñu jiite ba suñu boroom def ngañaay yi ci loxo seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu kon inshaa allahu taala ginnaaw loolu tey ñu war a dugg ci beneen xew-xew ba léegi xew ci li nga xam ne mooy juróom-ñetteelu at mi ci jumaada saaniya cette fois-ci waxoon nañ la gazwatu gazwatu Muuta aw sariyatu Muuta mu ngi xawoon ci jumaadal uula waaye xew-xew bii nga xam ne moom lañ war a gis mu ngi xawoon ci jumaada thaniyati samana sanata thamaniya ci juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ana xew-xew boobu mooy lan mooy ghazwatu zaati salaasil zaati salaasil moom lañu war a gis ta inshaa allahu taala ghazwatu zaati salaasil <laughs> ah ghazwatu salaasil <laughs> est-ce que dégg loolu si tudd nañ ko fii ma may la deux secondes wala deux ay ay secondes nga xalaat nga xalaat euh, kañ lañu gisoon loolu ghazwatu zaati salaasil te yàggul ah bon ak bon yàggul ci noonu yàggul ndax ci at mi lañ ko gis ci at mi ñu nekk juróom-ñetteelu mi ci lañ ko gis ah bi ñuy def tarjama Seydina ban Seydina kan Amr ibn al tudd nañ fa ghazwatu zaati salaasil voilà kon ghazwatu zaati salaasil sariya la comme muta muta la sariya la mais dañoo siiwee ñu leen di wax ghazwa ghazwa ah léegi loolu moom fu mu jógee salaasil salaasil salaasil euh, ñi ëpp dañ ne salaasil lañuy wax waaw am ñu ne sulaasil sulaasil am ñu ne salaasil mais ñu ëpp salaasil lañu wax comme ni nga xam ne moom la boroom alqaamuus rahmatullah alayhi wax ak ñoom imaam alxaazimi ak e, boroom xam-xamu luga yi ah këni salaasil moom nag ah mu ngi jógee mooy plurielu salsal salsal salaasil comme li imaam al-Jawhari wax mu ne wa maa'un salsalun wa salsalun sahlu duxuli fi lxalqi li'udubatihi wa safaa'ihi wa sulaasil bi dammi mithluhu ah imaam al-Jawhari rahmatullah mu ne wa ma'un salsalun buñ ne ndox moo xam ne muy sal la wala salsal mooy sahlu duxuli fil halq mooy ndox moo xam ne boo koy naan day yomba dugg jaar ci put gi neex a naan xam am na ndox yoo xam ne neexu la naan am seen njeeñ moom ku la ko jox xasum looro nga feebar bañ jox la ci xasum looro mi bon pour ñi nga xam ne <laughs> amaana dégguñu yu mel noonu xasum looro ay kii la ay ci garab yi lañuy jël daldi koy xolli mooy arbre façon arbre la yoo xam ne dangay ñëw nga nga dagg kii bi euh, nu mu tudd tronc bi ci ngay dagg am loo ciy dagg loo xam ne après da nga koy xooj def ko ci ndox après lool daa am nag yu muy faj waaye nag dafa nekk yëf yoo xamante ne nii man de bu ma ko mosoon a guux daanaka du ma ko mën a jàllale dañ ma koy forcer temps gone ngir ma naan waaw xam nga loolu ndox moomu moom bokkul ak mi nga xamante ne moom la fayen bi di naan bu wooree bañ ne allahu ak timis balaa ak jee daanu mu dóor kaasu paanum ndox bu ko manee mbaa butéel ne ko tël butéelu ndox mu sedd mu ne maa un salsalun nag mooy sahlu duxuul fil xalqi li uzubatihi wa safaa'ihi ndax neexaayam ak leeraayam sellam amul benn loo xam ne day tax luy luy tax neexaay neexaayam du de lu koy changer ak nim mel mu ne wax sulaasilu bi dammi mislu sulaasil bi dammi moo moo benn la rekk voilà ah loolu benn wax la ah am nañu ne wasalaasilu asalaasilu ramlun yataaqadu ba'duhu ala ba'd dañ ne mooy suuf la soo xam ne mooy yenn yi dañoo yéegante duggante bu baax ay suuf waaw xam ne doo leen mën a tàqale ñu yéegante suuf si ni ñuy defi noon nga jël di jal comme nu mel noonu lañ naan salaasil waaye a salsala day tekki itam ittisaalu shay bi shay xam nga boo gee ñaan ñu naan ñu naan <laughs> ilmul xadiis la ñuy euh, musalsal voilà mook lii ñoo bokk cosaan musalsalun qul ma euh, nan la ko waxati imaam bayquni musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu at mithlu mithlu uh, oh hé sama Bayquni yaa ngay naaw de musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbanil fata kadaaka qad nabba'anihi qaa'ima aw ba'da an haddathani tabassama imaam al-Bayquni mu ne musalsalun musalsal mooy loo xam ne dafa jokkaloo voilà as-silsila moo tax euh, euh, kii euh, nu mu tudd feer mooy feer yooyu nga xam ne ak chaîne voilà chaîne yooyu nga xam ne dañuy dañuy am mbir yi dañuy ron yi di nga xam ne day ron dugg ci benn beneen ron dugg ci noonu mu forme benn chaîne comme chaîne yi ñuy takkal léeg-léeg fas yi seen tànk yi xam nañ ko même chaîne yi yi yi femmes yi sol léegi rek boo gisee mooy chaîne yi day nekk loo xam ne ay boucle la yu yoo xam ne dañuy roofante loolu lañ naan musalsal mooy ni ñu def noonu lonkante noonu loolu mooy musalsal moo tax mu ne musalsalun qul ma ala wasfin ata loo xamante ne nii ci description la ñëw mooy loo xam ne dañ koy mën a melale ndax musalsal mooy kiy nettali ci xadiis moo tax moom la yox musalsalun qul ma wallahi ambanil fata comme ma ne wallahi ambanil fata comme euh, nit bu la koy nettali xadiis bi nga fekk comme sëriñ bi taalibe bi danaan man de xaddathani cheikh yi a cheikh sàngam euh, hada qa'iman ba ma koy nettali dafa taxawoon man it bu ma leen koy nettali damay taxaw moom mu ne moom it sëriñam ba ba mu ko ko doon nettali dafa taxawoon moo tax moom it dafay taxaw boobu dañ naan mu musalsalun bi taxaw mooy dafa mooy taxaw bi mooy li nga xam ne moo ci kii mooy li nga xam ne noonu lañ ko rapporté bañ koy rapporté sax geste ya ak état ba sëriñ ba ne woon lu toll lu mel noonu lañ koy rapporté waaw comme comme nga xam ne xadis boo xam ne ku la ko nettali ba pare day muuñ nga ne man sama sëriñ ba ko nettalee dafa pare pare dafa muuñ mu ne moomi sëriñam ba ma ko nettalee xadis bi dafa muuñ kooku tamit ne moomi sëriñam ba ma ko nettalee dafa muuñ musalsalun bi tabassum waaw aw mithlu aw ba'da an haddathani tabassam tabassama voilà ñoo bokk foofu lu ñuy tekk mooy musalsal boobu mooy as-salsala voilà mooy ittisaalu ittisaalu shay bi shay voilà loolu la kantaa euh, léegi nga ne ma waa léegi loolu ban rapport la am ak fii ñu ne la am na ñu ne comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al ibn Hajar boo demee ci Fathul Bari ak boroom boroom ki subulul huda subulul huda war rashad fii siirati xayril ibaadi bu imaam as shaami rahmatullah alayhi foofu ñoom ñaar imaam al-Haafiz ak imaam as shaami ku nekk ni kene dañ koo tudde xare bii ghazwatu ghazwatu zaati salaasil waxoon naa la mooy sariya la rek mais mooy dañu mooy bokk na sariya yi gën siiw ba ñu dem bañ leen di woowee ghazwa comme ghazwatu Mu'ta te waxoon nañ la ghazwa mooy bi yonent bi alayhi salaatu boppam sariya sariya mooy boo xam ne dafa yónnee ku mel ni par exemple imaam al-Hafiz ibn Hajar ci Fathul Baari bi muy sharh Sahih imaamul Buxaari ci kitaabul Maghaazi mu ne qiila sumiyat sumiyat zaatu salaasil li anna al mushrikiina irtabata ba'duhum ila ba'din maxaafata an yafirru am nañu ne boo déggee boo gisee ñu tudde xare bi zaatu salaasil mooy mushrikuuna yi ah, yi nga xam ne ñoom lañ doon xare jil nii dinañ wax ñooy ñan ak bon nan la fa demee yooyu ñun instant bii li ñuy regle mooy baat bi ndax bala ñoo dugut loolu mooy mooy loolu doxalinu boroom xam-xam yi loolu la ci loolu la ñuy jaar mooy nga jëkk a wax baat bi fu jógee ak loolu buñ ko kiiwee comme niñ gisoon Badr ak yu mel noonu Uhud bu nekk nga ñu ne la lii de nee nañu lii fii la jóge ñii ne fii la jóge lii wa tax ñu tudde ko nii ghazwatu zaati riqa gisoon nañu ko bu nekk yu mel noonu c'est pareil am ñu ne mu nekkoon kon summiyat dañ am nañu ne xare bii dañ ko woowee zaatu salaasil di ko tuddee euh, xam nga zaatu zaatu ci arab loolu jigéenal la lu ñu jigéenal la mais bu doon góor dañ naan zu voilà zu zu zawu voilà zawu mooy bu dee pluriel zu voilà léegi comme bu ma ne euh, euh, hada rajulun zu kii de góor la goo xam ne boroom alal la voilà boroom alal la voilà bu ma nee jigéen ñee zaatu manaqib lañ de gis nga zawa zaat dañuy wax zaat di wax zawaat voilà plurielu zaat mooy zawaat ma ne gis nga femme bee zaatu manaqib la de ku bari ay kii la lu mu tudd ay ay exploit la ay may la euh, mu ne kon sumiyat zaatu salaasil dañ koy woowee zaatu salaasil li anna al mushrikiina ndax yéeféer yi dañoo irtabata ba'duhum ila ba'd dañoo dankaloo nekk benn mel nu ñoo xam ne dañu takkante nekk benn ngir ne tey kenn du daw maxa ne maxaafata an yafirru ndax bañ kenn ci ñoom daw mooy fii moom xare du ñu daw jullit ñi xare ba dee lañuy doon léegi nag pour bañ kenn daw ñu yeewante waaw am nañu wax lool waaye par exemple wax ji ku mel ni kii moom imaam as-Salih ash-Shami moom dafa neenal wax jii nii voilà moo tax <laughs> mu ne wa aghraba man qaala summiyat al-ghazwa bi dhalika li anna al-mushrikina irtabat ba'duhum ila ba'din maxaafata an yughzaw voilà yughzaw la def bu dee ci kële yafirru la def ci imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne tumuranke na ki nga xam ne dane dañoo ko tuddee ghazwatu zaati salaasil ndax mushrikuuna yi dañoo yeewante ndax ragal ñu songu leen bi bu dee ci bosam moom mais bu dee bee ngir ñu bañ a daw bu imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne moo tax da ko neenal ne lii lu tumuranke la wax gii nii voilà ah léegi voilà mooy silsila bokk silsila voilà <laughs> xam nga lool ngay gis ci ñu naan ndax am nga ci mbir mi silsilaak yu mel noonu waaw lu tasawuf di wax yooyu loolu mooy même affaire bii la la mooy mooy étymologiquement ci loo xam dafay taqaloo voilà léegi kon loolu mooy am ñu ne nag déedéet mooy li ñu waxoon sànq mooy ndox la yuqaalu lahu salsal daa am teen boo xam ne moo fa nekk ñu naan salsal buñ tudd noonu ah kanta imaam ibn Ishaq imaam ibn Ishaq men raxmatullah alayhi dane huwa maa'un dane huwa maa'un bi ardi Juzaam bi ardi Juzaam wa bihi summiyatil ghazwa imaam Ibn Isxaaq moom dane non affaire bi daal menn mooy mooy wax ju mujj ji ñu ñuwee wax ne ndox la mu tudd foofu sal-sal moom lañ ko tudde moo tax mu ne maa'un bi ardi Juzaam salaasil ab am ndox la ab teen la ab oasis wala ab teen boo xam ne ci suufu waa Juzaam fa ne foofu nag la xare bi am moo tax ñu tudde ko noonu comme Badar rek Badar foofu <laughs> loolu ñu tudde ko noonu ah. kon loolu la loolu kon ci gàttal mooy li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu baat bi kon li gën a dëgër mooy ne ndox la moo xam ne Euh, moo ne foo fële moo tax ñu daal di koy tudde noon muy ndox mu neex comme sal-sal comme loolu léegi fan la féete fan la féete imaam ibn Sa'd dane dane salaasil fi mu féete mu ne ginnaaw waadil quraa la waadil quraa <laughs> loolu gisoon nañ ko da ghazwatu waadil quraa ba ñu jógee Xaybar waa oh, lan la waxati wa qaynuqaa'un sawiqun ba'dahu ghatafaanu thumma buhraanu uhdun waqa'atul ghumami hamraa nadiiru riqaa'u maw'idun ma'a duumatin muraysi'un wal ahzaabu laa tanami après mu teg ci ne euh, bi muy wax ba ne lan laa doon wax sànk ban xare euh, walla euh, waadil qura walla mooy xaybar bi mu naan xaybarun waadil qurastalimi walla waadil qurastalimi gisoon nañu ko bi mooy xare bi am ginnaaw ginnaaw xaybar automatiquement automatiquement xare bi am ginnaaw xaybar mooy ghazwatu waa waadil qura ndax yonent mi alayhi salaatu salaam dafa jóge xaybar dal ci ñoom ndax ñoom côté we lañ ñëwoon voilà mu ne nag ginnaaw waadil qura la salaasil nekk baynaha wa bayna madinati ashrati ayyaam digganteem mooy salaasil boo ko doon dox ak Medina moo xam ci war di ñëw dix jours lay jëlal dix jours la lay jëlal voilà loolu la kii wax euh, kii imaam al Buxaari rahmatullah alayhi moom dafa def ci saxiix bi baabu gazwatu zaati salaasil wa hiya gazwatu laxmin wa juzaam voilà sànq kee waxoon na la ndox la mu nekk imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi sànq mu la naan salaasil maa'un bi ardi Juzaam wa bi sumiyatil ghazwa ndox la moo xam dafa nekk ci suufu waa te boobu loolu lañ tuddee li nga xam ne mooy xare bi imaam e, kii ne e, imaam alxaafiz al Buxaari rahmatullah aley mu def ne baabu lii buntu la ghazwatu zaati salaasil xareb waay salaasil wa te moom ghazwatu laxmin mooy xareb waa ak waa laxm wa juzaam ak waa juzaam qaalahu mu ne ki wax lii nag mooy ismail ibn abi xaalid imaam al buxaari rahmatullah alayhi mu ne imaam ki ko wax mooy ismail ibn abi xaalid moo wax lii mu ne moom imaam al buxaari wa qaala ibnu isxaaq an yaziid an urwa hiya bilaadu bali wa uzra wa bani al qayn imaam al-Buxaari ba léegi mu ne kantaa imaam ibn Isxaaq nee na jële ko ci Yaziid mu jële ko ci Urwa ibn Zubayr radiyallahu anil jamii mu ne hiya foofu mooy bilaadu Bali waa Bali waa Uzra waa bani waa bani al-Qayn fàtte gis nga gaa yi nii eh, boo fàttale ko keroog bi ñuy gis ñi nga xam ne ñoo doon jàppale Qaysar ci xare bi nga xam ne mooy ghazwatu Mu'ta ñan lañ la waxoon ne <laughs> mooy arab ya nga xam ne ñoo ñoo ñoo indi ay armée yu rëy ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy ñooy Qaysar indi cent mille personnes yaa ngi fàttale ko ñan lañ woon mais c'était ñii la woon waa bal yi la woon ñii mooy ñii lañ lay wax euh, ndax boo fàttale ko imaam ibn Isxaaq dane la woon bi jullit ñi deen dem Mu'ta ñu wàcc bërëb buñ naan Ma'an fi ardi Sham mu jote ñu jote këne Hiraql wàcc na Ma'ab min ardil Balqa fii mi'ati alf min ar mu ne woon imaam ibn Isxaaq wan damma ilayhim voilà fii laa soxla woon mu ne wan damma ilayhim min laxmin wa juzaamin wal qayni wa bahraa wa bali miatu alf minhu loo mu ne mu ñëw nag renforcer gaa yi ñii nii nga ne ko ñii nii ñooy ñan mu ne ci arab yi ñoo xam ne arab lañ laa laxma waa juzaan waa al waa al ak waa bali mais ñooñu ñoo nekk nii ñooñu ñooy gaa yii nag ñooy gaay léegi dinañ ñëw ci sababu ak seeguñ ci lan moo waral xare bi mais jàppal tribu yooyu noonu lenn ci yenn ci tribu yooyu nag moo tax mu ne qaala ibnu Isaaq imaam al-Haafiz ibnu al-Buxaari rahmatullah alayhi mu ne jële ci Yaziid an Urwa mu ne hiya bilaadu Bali mooy bari te bokkoon nañ ci ñu wax leen waa Bani Udra wa Bani al-Qayn al ci lañ woon te fële imaam ibnu Isaaq nee na la loolu suuf la salaasil ndox la moo xam ne ci ardu Juzaam la ne kon gaa yooyu la ba léegi yaa ngi jàpp film voilà waaw léegi euh, bu ñu paree ci affaire boobu kon xam nañ fan la féete kon mooy presque ci fabuuru ginnaaw Waadil Qura Xaybar fu mu féete Xaybar c'est au nord de c'est au nord de Médine te Xaybar Wâdil Qourâ côté yooyu la ne lii nag ginnaaw Wâdil Qourâ fa la nekk selon imam Ibn Sa'd moo tax mu ne annaha waraa Wâdil Qourâ wa baynaha wa bayna al-madinati ashratu ayyam imam Ibn Sa'd fi tabaqat Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullahi alayhi mu ne mu ngi ginnaaw kon waadil qura digganteem ak madinatul a dix jours la kon léegi xam nañ fan muy ardu Juzaam ak waa Bali waaw waa Bali waa al-Uzra ak waa al-Qayn ay tribu yu mag lañuy doon ndax waa Bali waa Bali ngàndum tribu waa lax ñi ñoom ñëm ngan di tribu lañ waa lax ma euh, ngandum tribu bu siiwa siiw foofu le boo xam ne ñu ngi leen di askanale ñu ngi leen di seen askan mooy lax ma lax ma moomu nag di seen maam turam moo doon Maalik ibn Adi ibn al-Haaris ibn Murra moom moo ne woon ki nga xam ne mooy seen maam kooku moo doon lax ma tax ci ñoom lañ leen doon moom lañ ko doon dàkkantale naan waa lax ma comme waa Quraysh voilà léegi kanta waa Juzaam ñoom itam ngàndum tribu la woon waaw léegi ñoom ñu ngi leen doon dàkkantale deen askane ci Amr ibn Adi te moom ñoom ñii nag ay frère lañ Amr ibn Adi moom ak Laxm euh, ñoom ay ay ay ay cousin lañu am ñu ne benn ñoom non pas cousin ñoo bokk benn baay ñoom ñépp waladu asad ibn xuzayma lañ ay doomi waladu doomi asad ibn xuzayma kon waa lax ma ngoog ak waa juzaam léegi nga ne ma waa léegi waa bali nag ñu ne la waa bali tamit pare ngàndum tribu la woon bu siiw waaw ñoom ñu ngi leen doon askanale ci bali ibn amr ibn al haaf ibn qudaa paa xu jàppal paa waxuma xuzaa de waxuma xuzaa xu doo sama prononciation nag dafa mel dafa des mais mooy xaaf u u doo dodd dodd dodd waaw dodd xu doo kanta waa udra kon waa bali kon ci kooku lañ ko doon ñoom lañ leen doon askanale ci bali ibn amr bali abdu ñépp seen maam la woon doomu Amr ibn la haas ibn Qudaa kanta Udra Udra moom tamit ngàndum ñoom ngàndum tribu la boo xam ne ñoom ñu ngi leen doon askane ci Udra ibn Sa'd moom lañ leen doon dàkkan ñoom lañ leen doon askanale waaw moom moomu di Udra ibn Sa'd di sëtu Haas ibnu Qudaa alxaaf ibnu Qudaa nga gis ne kon waa bani Udra hmm? ak waa banu Bali ñoo bokk maam mooy Qudaa mooy seen ma xaaf ibnu Qudaa nga ne ma des na keneen wax nga ma alqayn waa waa banu qayn moom ñooy ñan ñu ne la ñoomit ngandum tribu la ñoon ñoom ñu leen doon askanale ci seen maam moo doon alqayn ibnu Jisr voilà moom loolu la am na nag ñu ne moom an-Nu'man ibn Jisr la tuddoon dafa amoon jaam boo xam ne moom moo tuddoon al-Qay al ñu ko doon dàkkantale moom mu mais an-Nu'man ibn Jisr la tuddoon loolu am nañu ko wax am nañu ne an-Nu'man ibn Jisr ibn Shay'a Shay'illah loolu la tuddoon am ñu wax loolu Ah, léegi buñ gisee kon gis nañ kon tribuo yooyu ñoom ñoo ñoo newoon salaasil ñoom xuda ñoom ci ñoom lax mu juzaam bali ñoom gaa yi ñi nga xamante ne nii ñoom waa lax mu waa alqayn waa bani uzra léegi bu gisee lool léegi ana sababu waa ana sababu xare bi mooy sabab bi ñëwaguñ ci ñan la yonent bi aleyhi salaatu salaam jiite la ñan la kii nan la formé affaire mooy lan moo ko waral premièrement gis nañu tur bi salaasil fu mu jóge gis nañu ñan ñoo ko dëkke woon ñan ñoo fa ne woon kon amaana mu ngi gën a commencer leer mais mu des beneen question mooy mais lu waral xare bi quelle la cause parce lu yëngu lu ne am na lu ko yëngal xanaa ñu ne la loolu euh, ku mel ni imaam ibn Sa'd ku mel ni imaamu ibn Sa'd menn muy Muhammad Seydina Muhammad ibn Sa'd taalibe imaam al-Waaqidi ah am na Seydina Muusa ibn Uqba it jële nañ ko ci moom ak sëriñu imaam ibn Sa'd li mu Muhammad ibn Umar rahmatullahi ala al-jami' di al-Waaqidi ñu ne li ko waral mooy kene balagha rasulullahi rano balagha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anna jam'an min Qudaa qad tajammacu yuriduuna an yadnuu ila atraafi madinati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa dacaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amra bna al-aas bacda islaamihi bi sana voilà imaam ibn Sa'd nag ba bi bi bi riwaayam bi bi sana amuti bacda islaamihi bi sana amuti waaw lool ku mel ni imaam as-Salih Shami moom yokk na ci lool mais bu dee ci riwaay imaam Ibn Sa'd lool amu ci. imaam Ibn Sa'd kon mu ne balagha rasulul rasulallah mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daf ko dikkal te lu mel nii sabab bu mel nii la mu imaam Muusaa ibn Uqba daal di tudd tamit ah, mu ne yonent ma lay saar saam daf ko dikkal information ndax alayhi salaatu salaam doonu loon toog nag di xaar nit ñi daal ci kawam te boo dëkkee foo xam ne dangaa bari noon yu la wër bi yaboo ngay nekk surte garde bi yaboo bi yaboo nga nekk sûreté garde euh, ndax xam nga ne moos ci ci ci ci waajal dal sa kaw la ñuy waajal saasu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu nag daal di xabaar boobu dëkkal ko ban xabaar anna jam'an min Qudaa nekk benn mbooloo ci Qudaa te wax nañ la moom mooy waa Bali ak waa euh, euh, euh, Udra ak ñooñu ndax ñoom ñépp seen imaam mooy Qudaa mu ne am mbooloo ci Qudaa lan lañ def qad tajammacu yuriduuna an yadnu ila atraafi almadinati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kene dafa am benn mbooloo ci waa Qudaa yoo xam ne dañoo dajaloo dajaleb arme ngir razziya si fa Medina yi waaw songu fa daldi replier wu waat loolu lañ bëgg songu mu gaaw gaaw dellu yonent bi aleyhi salaatu salaam yëg information boobu fa daa rasulullah ba mu ko yëgee ci saase waaw hada huwa tawakkulu man allama dunya tawakkul aleyhi salaatu wassalaam moom mi jàngal àddina li nga xam ne mooy wàkkeerlu ci borom bi subhaanahu wa sa xol buur yàlla rekk a ciy ne waaye al maal axd bil asbaab allahu akbar mu daal di woo kan fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amr ibn al aas yonent bi alayhi salaatu salaam daal di woo seydina amr ibn al aas radiyallahu taala anhu mu ne fa aqada lahu liwaan abyada wa ba'athahu fi salaasimi'a fi min saraatil muslimiin wal ansaar mu daldi koy yónni defaral ko ab drapeau boo xam ne bu weex la boole ko trois ci ñi gën sangi muhaajiruuna ak lamsaar yi saxaaba yu baax yi ci sang yi ci ñu tedd ñi ñoom ñépp tedd radiyallahu anhu léegi mu tegal ko ci benn affaire wa amarahu an yasta'ina bi man marra bihi min arab mu daldi koy ne ko amr boo demee koo romb ci réewu arab yi village arab yi utal ndimbal sàkkul appui ci ñoom buñ mënee rallier ci yow sa armée bi nga def ko te yonent mi alayhi salaatu wasalaam tànnul Amr ibn al-As comme ça non du lu hasard de daraam hasardul moom alayhi salaatu wassalaam dafa xam ne gis nga gaayale di waa Juzaam ak waa Bali ñooñu ya maamu Amr ibn al ci ñoom la jóge mu yaayu al-As ibn Wa'il Amr ibn al-As Amr ibn baayam mooy maamu Seydina Amr ibn al bu jigéen min bali balawiya la ci waa bali la bokk comme li imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi wax ci ar-Rawdul Unuf mu ne yaayu Seydina Amr ibn al-Aas kaanat min bali wasmuha Salma anna umma abi amr ibn al mu ne yaayu bàyyi amr ibn al muy al-aas ibn wa'il yaayam moom ci waa bali la bokkoon te turam moo doon salma salma lu tuddoon yonent mi aleyhi salaatu salaam nag daal di koy tànn ndax loolu ngir bu demee est-ce que dafa dem ngir nañ leen dem rek xam nga mu doon ngir dem rek fa faagaagal leen saccager leen dóor leen rey leen la du yónni koo xam ne ci ñoom la bokk pour bu ñu ko gisee xam ne ah kii de suñu doomu kii ñun ñooy nijaayam ah ñu xaw nooy daldi boo nangu mbir mi bu mën a waxtaan ak ñoom ci jàmm ah, keroog nag yonent bi aleyhi salaam bi muy wóolu Seydina Amr ibn al-Aas loolu comme ni ñu ko tudde woon bi ñu doon gis tarjamaam moom Seydina Amr ibn al-As ah kënee yonent bi alayhi salaatu salaam daf ko woolu mu ne bi ma wooloo ma ñëw man Amr ibn al-As maa ngi ko fekk moom aleyhi salaatu wassalaam muy jàpp maa ngi ko fekk mu ngi jàpp waaw te lii boo fàttale ko gisoon nañu ko te ki ko soloo woon mu doon sanad bu wér imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko soloo ci musnad bi bi sanadin saxiix waaye mursalu Seydina Amir abu mooy ash-Sha'bi la voilà ah, imaam al Buxaari yi daal koy solo ci al adab al mufrad imaam Ibn Hibbaan solo na ko daal koy wéral na ko noonu imaam Abu Awaana solo na ko ak imaam al Haakim ci yoonu ñoom ñoom ñu solo ko ci yoonu Ali ibn Rabaah an Amr ibn al-Aas annahu qaala moom mu daal wax. muy xadis bu wér boo xamante ne defoon nañu taxrij bi ba xam ne ci lañu ci toll noonu imaam alxaafiz ibn xajar par exemple mu ne wa rawaa ahmadu walbuxaariyu fi ladabi wa saxaxahu abu awaana wa bnu xibbaana walxaakim min tariqi ali bni rabah an amr bn al aas annahu qaal kon muy xadis bu mu ne wa rawaa ahmadu imaamu ahmadu ibnu hanbal soloona wal buxaari yu ak imaam al buxaari mais pas ci saxiix bi waaye ci al adabul mufrad wa saxxahahu abu awaana imaam abu awaana wéral na xadiis bi wa ibnu hibbaana ak imaam ibnu hibbaan mooy ku ci nekk ci ñoom it da nga koo solo wal xaakim ak imaam al xaakim an-Naysaburi min tariq Ali ibn Rabah ñu jële ko ci yooni say Ali ibn Rabah an Amr ibn al-As mu jële ci Seydina Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu an al-jami' annahu qaala lan la imaam Amr ibn al-As wax mu ne ba'atha ilayya an-nabiyyu an-nabiyyu ba'atha ilayya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'muruni an aaxuda thiyaabi wa silaaxi nee na yonent mi alayhi salaatu dafa yebal ci man Amr ibn al-Aas ndaw ndaw li ñëw ne ma yonent mi alayhi salaatu salaam moo ma yebal ci yow nee na nag na nga jël sa préparer sa yére xare ak sa armature sa arme yi ngay yóbbu nanga nga ko jël léegi nee na fa qaala ne mu ne bi ma ñëwee dikkal koom alayhi salaatu salaam fekk ko muy jàpp mu ne ma yaa am inni uridu an ab'athak ala jayshin fa yughnimaka allahu wa yusallimuk mu ne ko bi mu ñëwee mu ne ko yow Amr man sallallahu alayhi wa sallam dama laa bëgg yebal ala jayshin ci armée boo xam ne yaa koy jiite yaay nekk ci seen kaw bu ko defee fa yughnimaka Allah buur yàlla daldi lay may ganiima may la ci ngañaay wa yusallimuk te tamit mu muccal la Seydina Amr ibn al-As nee na qultu ma ne ko inni lam uslim raghbatan fil ne ko mais yonent mi alayhi salaatu salaam suuf ko man bi ma tuub mooy xam nga euh, euh, imaam Saalih Shaami yokkal na leen bi sana ndax <laughs> Amr ibn as xam nga ca Najaashi la tuube waaw ñëw ba ba Medina bi mu dajeek Seydina Xaalid ak Seydina Usmaan ibn Talha ibn Abi Talha radiyallahu anil jamii ñëwandoo mu ne yonent ma saar saar mais sauf que man man wommatuma jébbaluma dugguma ci lislaam ndax bëgg alal bëgg alal indiw ma taxul ma dugg ci lislaam yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko ni'mal maalu saalih lil mar'i saalih loolu yàggoon nañ eskay aka baax aka neex te baax al maalu alal ju sell te baax lil mar'i saalih ngir nit koo xam ne dafa sell te baax hmm? kon ci noonu la nangoo yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di ko yónni kon fi thalathi miatin min almuhaajirina wal ansaar mu yónni ko ci trois cents person ci muhaajiruna ak ansaar yi ne ko nag ah, koo romb rek koo romb même ci tribu yooyu ha ah, waa ñoom ñooñu boo dajee ñoom ñoom Qudaa ak waa Bali waa Uzra waa waa waa ak yeneen ci koo mën a rallier ci sa ci sa bopp defal eh, wax nañ la li tax comme ça ñoom buñ gisee ne seen seen seenub jarbaat la ñii ñooy ay maamam ñii seen jarbaat kii seen jarbaat la xare sax man na bañ a am ñoom ñu teg seen velléité yiñ am di song Medina ñu bàyyi ko léegi nag ñu proposer leen l'islam léegi déglul imaam ibn Isaaq moom rahmatullah alayhi li wax kanta imaamu ahli al-maghazi imaam ibn Isaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi mu ne moom imaam ibn Isxaaq ah mu ne baasa imaam ibn Isxaaq da koo solo ndax da koo solo comme nim nee ci sanad boo demee ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi ci yoonu imaam ibn Isxaaq ah bi sanadin mursal na imaam ibn Sa'd dane xaddatani Muhammad ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn al-Husayn at-Tamimi annahu qaala ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy riwaay imaam ibn Sa'd dafa nekk sanad boo xam ne sanadun mursal la mu ne ba'atha dana nettali na ma sama sëriñ Muhammad ibn Abdirahman di doomi Abdullah Abdullah boobu di doomi al-Husayn at-Tamimi dana yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Amr ibn al-Aas yastanfiru al-araba ila al-islaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yónni Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu yastanfiru al-araba ila al-islaam ngir mu bëbbal arab yi ba fexe ñu dugg ci lislaam ñoom kaw kaw yi ak arab yi yi muy romb ak fa mu jëm mu ne wa dhalika anna umm al-aas ibn wa'il kaana min bani bali ndax yaayu bàyyi amr ibn al-aas da al-aas ibn wa'il ci waa bali la bokkoon fa ba'athahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilayhim yastalifuhum bi daalik ngir yonent mi alayhi salaam yebal ko mooy li ñu wax saan ngir seen xol xaw nooy ci loolu ñun gisee ne kii suñu sët la kii suñu jarbaat bi la yaayam ci ñun la bokk ah, kon noonu la imaam ibn Isaaq ne noonu la génne noonu la Seydina Amr ibn aas radiyallahu taala anhu wa ardaahu génne kon ñu nekk person mu ànd ak kilifaay saxaaba min al wal ansaar moom Seydina Amr ibn al-Aas radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi leen jiite ah nan la doon génne nan la doon génne nan lañ génne ak nan la fa xare ba demee après ak nan la histoire bi mujjee loolu insha allah lañuy gis ci jotaay bii di ñëw insha allah ngir continuer ghazwatu zaatu salaasil wala sariyatu zaatu salaasil bi imrati za amr ibn al-aas